baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ñu ñëw fi nga xam ne moom lañu yemoon ci suñu jaar saa suñu euh, jataay bi ñu génn walillahi alhamdu walminna ñëwoon nañ ba ci laaya fanweer bi ak juróom benn léegi nag ñu waroon a ñëw bi ci tegu waaye balaa boobu dafa am loo xamante ne nii mooy laaya bi nga xamante ne nii mooy fukk bi fukk bi ak juróom ñaar li nga xam ne ci lay wax baad a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innal ladina aamanu dëgg-dëgg gaay nga xam ne ñoo gëm walladina haadu ak ñi nga xam ne ñooy yahuud yi wassaabi'iina ak sabayen yi wan nasaara ak nasaraan yi wal majuusa ak ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamu li nga xam ne nee nañ safara gu sell gi walladina ashraku wa gaay nga xam ne ñoo bokkaale inna allah dëgg-dëgg borom bi yafsilu mooy taqale baynahum yawmal qiyaama mooy taqale seen diggante bésub taxawaay ba de <clears throat> inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala ala kulli shay'in ci lépp rekk shahidun ku ko teewe la de ku ko fekke la loolu voilà saabiina lañ bëggoon a ñëw parce que dañ ne woon waxoon nañu ko ndekete non waxuñu ko woon parce que saabiina dama ko jaawale woon ak bi ak kii mooy asxaabu rassi asxaabu rassi dama foogoon ne ñoom ñoom lu ñoom waxoon nañ leen ndeke non non non saabiina parce que ci saar bii la ñëw ak saar bi nga xam ne mooy suuratul baqara te suuratul baqara kon gisaguñu ko kon loolu day wane ne kon gisuñu woon saabiina léegi loolu moo tax ñu bëgg cee taxaw kon nag saabiina yi ana ñoom ñooy ñan loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute nag am na ay juróom-ñaari wax yoo xam ne am na ci ñenn ñi ne comme li ñu waxoon bii passé ne mbooloo lañ diggante mooy bañ koy wax dañ ne woon mbooloo lañ ab kuréel la diggante chrétiens yi ak ñi nga xam ne ñooy yahuud yi muy karcaan yi ak yaawuur yi mooy ne mbooloo lañ boo xam ne ci ñoom lañ soqe mooy seen diggante lañ ne loolu benn wax la woon waaye mooy boroom xam-xami rahmatullahi alayhim daa am ñu ne ñoom benn mbooloo lañ ci chrétiens yi waaye ñoom nag ñoom ñoo gina a seddati sax ay wax gina nooy ay wax ko ñoom nga xam ne dañuy wër rek ñoom nekk ci ñoo xam ne dañuy wat bokk nañ seeni màndarga yi dañuy wat seen dëgg bopp yi dañ koy wat loolu benn wax la am ñu ne mooy diggante ay nit lañ yoo xamante ne nii diggante nasaraan yi ak majusi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy ñooy jaamu safara si nga xam ne mooy bu sell bi nee nag léegi waaye amuñu benn diine waaye ñoom si li ñu gëm te di ko topp mooy ci diggante ñooñu li lañ nekk am beneen wax muy ñetteel bi ñu ne ñoom diggante mooy bi ñu waxoon sax bañ koy wax moom kese lañ waxoon te moom lañ fàttali léegi ne ay nit lañ yoo xam ne diggante yahuud yi ak chrétiens yi lañu dee ñoo nag ñeneen ñu ne déedéet ñoom ay nit lañ comme majusi si rek comme ñooñu doon jaamu ñi nga xamante ne mooy safara su sell si am juróomeelu wax bi ñu ne ñoom ay nit lañ yoo xamante ne nii mooy ne ay ci waa ahlul kitaab ñi borom bi joxoon téere lañ bokk waaye ñoom zabuur bu seydinaa daawud alayhi salaatu wassalaam lañ doon jàng de juróom benneelu wax bi ne ñoom ay nit lañ yoo xamante ne nee na ñaay dañuy julli di jublu xibla bi waaye nag malaaka yi lañuy jaamoo ba di jàng sa sabuur am bi mujj nag ñoom ñu ne ay nit lañ yoo xam ne dañ naan laa ilaha illallah kese waaye amul benn jëf bu ñuy jëf ñoom moom seen mooy seen diine amul jëf quoi amul jëf te amul benn téere te amul benn yonent boo xam ne nee na ñaay moom la ñuy topp kon mbir mi lool moo jëmoon ci saabi yi na yi wax yi ci am kon loolu la kon comme ndax bu ko defee voilà lii lañ fàtte won dañu foogoon ne waxoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon ñu war a continuer fi ñu yemoon suñu boroom tabaaraka wa di wax mu ne lan yanaala allaha luxuumuhaa wala dimaa'uhaa walaakin yanaaluhu ttaqwaa minkum kadhalika saxxarahaa lakum litukabbiru allaha ala maa hadaakum wa bashiril muhsiniin suñu boroom kon tabaaraka wa taala mu ne lan yanaala allaha luxuumuhaa mu ne bu neen xam ne nag mooy mu ngi doon wax ci budnu yi muy gëléem yu fees dellu yoo yëlete suur nga xam ne moom ngeen di tam bokk ci sha'irullah yi borom bi bëgg ñu koy yëkkati te di ko màggal ngir moom waaye di ko re di ko loj ngir moom nga xamante ne nii ak ñi nga xam ne dañ ne woon nag yi ci lañuy duggaale waaye li gën a dëgër nag mooy ne bu budunu moom bu ñu ko waxee al budunu loolu gëléem yi lañ ci jubloo comme ni nga xamante ne nii li koy gina wane mooy li yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa ci xadiis bu siiw boobu la nekk ci Muwatta ak Saxiixayn di képp koo xam ne dafa xëy man raaxa ilal jumaa dem ci waxtu wu njëkk bi kooku day am faka annama qarraba na day mel ni koo xamante ne nii moom dafa joxe daal di joxe li nga xamante ne mooy gëléem goo xam ne moom la joxe ngir borom bi tabaaraka wa ku ñëw ci waxtoo ñaareel bi nag fakal annama qarraba baqara day mel ni moom li mu joxe mooy ne nag kon nag yoolu nuy wane ne kon diri bokkuñ bu doon benn la yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi du def teqantal boobale kon liy jote borom bi tabaraka wa taala du nag yàpp yu duuf nañu de kon nag loolu la mooy kon kon teqantal baa ngi noonu le kon nag suñu borom nag teg ci ne lay yanaal allaha ne jotewul du jote borom bi tabaraka wa taala luxumuha mooy gëléem bi ngeen di loj nag yi ngeen di rend ngir tabaski wala ngir def ko fële ca aj gaag yoo yële di ko def ak lépp loo xamante ne nii nit ki da koy def ngir jegeñoo ko boroom tabaraka wa taala ci xar yeeg ba yeeg yooyu yëpp nga xam ne moom lay rendi na ko leer ne bésu tabaski ak bésu yi nga xam ne hadaaya yi ñuy yóbbu ca Kaaba ga na leen leer ne ndawal ga waaye deret ja cay tuuroo loolu du mooy jote borom di tabaaraka wa taala walakin waaye li nga xam ne nag yanaaluhu lay jote borom bi tabaraka wa taala mooy a taqwa ragal yàlla minkum ngay tukkee ca ña ci ni nga xam ne yéenay def noolu lii day wane rek li yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax innamal a'malu binniyaat dëgg-dëgg jëf yépp ci yéene yi ci la gàllu de mooy ne nag mbir yaa ngi noonu mooy ne maa ëppalem xar saa baay leem xar wala tabaski ji ñun ñoo fi wàcc xar mu toll ni nag bu dee ne yow loolu nga ciy ut mooy jariñu la dara ndax na la leer ne loolu borom bi tabaaraka wa taala du nangu lu dul li nga xam ne moom la jaam bi sellal ngir moom muy ragal yàlla gi nga xam ne moom moo ko poussé ngir mu def jaamu yàlla jooju waaye du ko def parce que waa koñ bi gis ne man maa fi jënd xar mi gën a mag wala nag wi gën a rak mu nag wi gën a mag ba léeg-léeg sax ñenn ñi bu ñu ko ñàkkee bu ñu amul mu rëy yi dañuy am ker sax am rus nee na ñooy dañoo rus nee nañu ngir nit ñi gis xar mi ñuy jënd loolu lépp ñàkk xam la te xamuñ ne loolu noonu xar ma na mu man di tol nit rey na xar moo xamante ne nii daanaka rey mu de reyul mu dee bi tabaaraka wa taala waajoo xam ne moom rey xar wa mu rendi moom moom xaanaka nag wu ndaw la waaye jaruñu ko dara lu dul ndawal ga muy feesal biiram bu reesee jeex na waaye borom bi moom xoolul loolu le mooy ne ko nit ñépp lépp ci kaw suuf borom bi la ngay def na la leer ne du loolu ngay def moom moo koy jote de déedéet la koy jote mooy ragal yàlla ga tax ngay def lool te yàlla kese tax tamu set wecc ci bépp bokkaale ngistal ak déggtal saxaraha la daal di tàggatal li nga xam ne mooy gëléem yu màgg yooyulee lakum waaye tàggatal leen yi nga xam ne moom ngeen di rendi li nga xamante ne moom ngeen di rendi ngir di ko jegeñoo borom bi tabaraka wa taala suñu borom moo leen ko tàggatal de ndax nag wax dëgg gëléem nag moo ëpp doole doomu aadama fuuf nag moo ko ëpp doole imagineel bu borom di defoon ne moom daa am xel mu ñaw bàyyi ba nga koy jege mu mel ni yëgul bàyyi ba nga jege ko rek mu daal di lay mbëkk ak li nga xam ne moom nag wi wi jënam wi bu ko defee mu fëq sa biir bi wala géléem gi wala li nga xamante ne nii moom mooy xar yi loo lépp borom di nag moo ko tàggatal ba yow lu taw doon ëpp la doole foofu nga man koo rendi te du bañ waaye du bañ du du bajantu kon nag suñu borom ne li tukabbirullaha mu ne dama koo def ngir ngeen di tudd turu borom di tabaaraka wa taala di ko màggal te moom bu ngeen koy rendi yii yëpp ci turam kese la war a doon te ci turam kese ngeen waratu war ngeen di màggal turu borom bi tabaaraka wa taala borom bi nga xam ne moom ci kaw ala ma hadakum ci kaw lim leen gindi ba teg leen lii comme li mu wax ne dëkk bu nekk xeet wu ne jaal naa man sakan dañ koo defal ay fet façon yoo xam ne moom la ñuy rendi ngir di ko jegoo borom jegeñoo borom bi borom bi nag yéen gindi leen yéen xummatu seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ci kaw lii kon nag ngeen war di màggal borom boobale ala ma hadakum ci kaw lim leen gindi wa bashiril muhsinin muhsinin mu ne yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bëggalal al muhsiniina mooy way rafetal nii kon ñi xam ne way rafetal ñooy ñi nga xam ne ñoom dañuy def lañuy def seen ragalug yàlla moo leen fa yóbbu waaye du jëf ji ñuy jëf mooy moyen ya la jaar ngir accéder ci du loolu moo am mu ëpp solo waaye lan moo tax ngay def muy ragal yàlla goo gële ñooñu ñooy way muhsinuuna yi way rafetal yim ne bégal leen mu ne inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla yudafi'u mooy jañ di daal di protéger anil ladina amanu ñi nga xamante ni nii ñoo ñu gëm yàlla borom bi de nga xamante ne ci yéeféer yi moo leen di aar ci yi nga xamante ne moom lañ leen di naral ci biir ak ci biti ci wàllu faagaagal leen waaye bëgg ñu mel ni ñoom nekk ay yéeféer baada ay yakunu mu'minin ginnaaw bañ nekkee ay ngëm-ngëm yàlla borom bi ñu ëpp ci jullit ñi mooy jullit ñi ku ci dëggu rek borom bi moo lay aar ci ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yeeg seeni pexe ak iblis ak mbokkam yeeg gaayoo yële inna allah dëgg-dëgg buur yàlla laa yuhibbu bëggul de